ala nabiyyina wa alayhi afdalu salaati wassalaam ba'da a'uudu billahi mina shaytaani rajiim wa ilaa aadin axaahum huuda qaala yaa qawmi a'budu allaha maa lakum min ilaahin ghayruhu in antum illaa muftaruun suñu boroom tabaaraka wa ta'aala di wax ci laayaab juróom fukk bi mu ne wa ilaa aadin ca waa aad ginnaaw nettalib sayyidina Nuux muy nettali nga xamante ne nii am na leen ci boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim comme ni ñu ko tudde woon ne moo tax yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne woon shayyabatni huudun wa axawaatuha ne woon daal dina may bijaaw lool li nga xam ne mooy suuratu Huud ak mbokkam yi saar yi mel ni moom ndax nettali yi nga xam ne moom lay nettali ci xeet yoo xam ne dañ fee jaaroon doon mooy seen boroom tabaaraka wa taala ak fa borom bi ni mu leen bugale te waa Quraysh ñii ca tànku gaa yooyu lañ jaar moo tax nag yonent bi alayhi salaatu wassalaam yërmande gu rëy gi doon ci ñoom taxoon nag loolu bu ko xalaatee rek daanaka da koy jural bi jaaw loolu waxoon nañ la ko kon muy wax beneen yonent boo xamante ne nii alayhi salaatu wassalaam moom itam weddi won nañ ko mu ne wa ila aadin fàttalakul ca waa aad axaahum yónni woon naa fa axaahum seen mbokk ma ndax ca seen bopp la bokk de mooy seeni mbokk ñu geño lañ huuda muy sayyidina huud fii nag la turu saar bi daal di jóge muy sayyidina wa mawlaana rasuuli rabbil aalamiin alamin huudun alayhi salaatu wassalaam qaala ba mu leen demee nag ca ñoom ñu yóbbal ko fa mu ne leen yaa qawmi ee yéen samay ñoñ ubudullaha daal di leen wiital seen borom te jaamu ko moom dong maalakum gisuma leen te amu ngeen min ilahin ghayru amu ngeen beneen yàlla bu ngeen war a jaamu ci dëggu ku ko wëlliif keneen ku dut borom bi lool amu ngeen ko in antum yéen nag nekku ngeen ci bañ gi ngeen ko bañ a jaamu illaa na lu dul ñoo xamante ne nii dangeen di sos mooy da ngeen di sosal borom bi tabaaraka wa taala ba ngeen ko andilee ñoo xam ne nee ngeen ñoom lañu war a jaamu wala ci ñoom ngeen di jaar ngeen war a agsi ci moom loolu moom du waxu dëgg moom yaa qawmi eh yéen samay ñoñ laa salukum alayhi ajra man de Huud alayhi salaam de laaju ma leen ci lislaam gii ma leen di woo waaju ma leen ci ak pay de in ajriya waxu ma leen ngeen ñëw fay ma a dugg dugg déedéet in ajriya man daal sama pay nekkul illaa ala alladhi fatarani nekkul ci lulul ca loxooy ca la nga xamante ne nii ca ka nga xamante ne nii moom de mooy ki nga xam ne moo ma bind moo ma créé te amul modèle moo ma jël daal di may bind ci loo xamante ne mooy ca maamam mooy sayyidna Adam nam mel mooy moo ñu bind ci cosaan kooku noonu moom mooy ki nga xamante ne moo may fay afala taqilun moo yéen xanaa da dul xalaat mooy ki ma bind man kese kon kay bu jaamu di am xanaa moom kese la war a doon wa yaa qawmi mu ne yéen yéen samay ñooñ man Hud alayhi salaatu wassalaam maa leen di wax na istaghfiru rabbakum ñaan leen jéggal seen boroom ndax seen bàkkaar yi rëy na de thumma tuubu ilayhi ngeen dellu ci moom yursili samaa alaykum midrara bu ko defee dina wàcc asamaan si mooy ay taw yoo xam ne yu yu barkeel midrara ci seen kaw yu bari wa yazidkum mu yokkal leen quwwatan kàttan ilaa quwwatikum dolli leen ak kàttan ci kaw kàttan dolli leen alal dolli leen ay doom waaye dolli leen ay alal ak lépp loo xamante ne nii lu ñu yokk seen puissance la ak seen kàttan ci kaw suuf ta tatawallaw tangal la waaye bu leen wane gannaaw ne mujrimiina nekk ñoo xam ne da di nekk ay bokkaalekat ay way jom ñaa jaamu xam nga lu mel nii moom la Seydina Nuux waxoon ca suuratu Nuux ne woon yéen waa qawmi istaghfiru rabbakum innahu alaykum idraara wa yumdidkum bi amwaalin wa baniina wa yaj'al lakum jannaatin wa yaj'al lakum anhaara maa lakum laa tarjuuna lillaahi waqaara moom la Seydina Nuux waxoon gis nga mooy mooy li ma la waxoon rek mooy discours mooy message yonent yi alayhimu salaatu wassalaam benn la ndax ci seen boroom tabaaraka wa ta'aala la lépp daal di jógee kon nag bi mu leen waxee lool xaalu gaa yi nag daal di koy tontu muy mbooloo ma nag muy way ndomboy tànk yaa ne ko yaa huudu eh yow huud ñu ngi lay invect ñu ngi lay ñu ngi lay joxoñ laa wax di wax ak yow maa ji tanaa mo ne déglu ñu laa maa ji tanaa indiwoo ñu fi laa wax bi bañee na ci benn lu leer waaye yow yow wan lay wu leer nga fi indi daal boo xam ne moo tax daal yow ñu war laa topp daal wamaa ndax nu ta nag ñu lay yëgal léegi na nga ko yëg nag ci départ bi ko ne ñun ñii dañ fee nekkul bi taari kii di bàyyi alihatina suñu yàlla yii nga xam ne ci nekk li nga xamante ne nii si lañ fekk maam ak bàyyi yow nag loolu ñun nekkuñ di ko bàyyi ah, suñu yàlla yi qawlika ndax daal sa wax yi daal topp sa wax yi daal yow topp la daal bàyyi suñu yàlla yi xamal ne loolu nag moom dañ ko doon def dañ ko dul def quoi bul foog ne li ajli qawlika sa ci sa parce que yow di nga wax rek ay woo ñëw leen yàllaa la yónni ñu bàyyi non non non wa ma nahnu laka bi mu'minin te yëgal ci départ bi que ne ñun ñii di mbooloo mi gëmuñu la laa ñun ñi yor ndomboy tànk yi ñun assemblée bi ma ne dara lañ la gëmul gis nga ñoom mooy lañ la waxoon rek gis <laughs> askan wi parce que ñoom lay fal lool nag moo ma sa am ba léegi nii noonu la mooy ñi jiite mooy rek la suñu borom waxoon ne bu ñu bëggee an nuhlika qaryatan amarna mutra fiha fa fasaqu fiha bu ñu bëggee alak ab ab dox mooy seetal rek njiit yu baax du ko am njiit yoo xam ne dañoo dëng bu ñëwee nag soppi société bi li nga xam ne sax merci yi dañ ko doon bañ ngor ma ko doon bañ ñoom ci seen bopp yooyu la ñuy màbb ba pare nag teg ko ci di waxal waa peuple bi quoi di leen voter ay loi ni lii la ci loo xam ne benn caste lañ benn mbooloo bu ndaw lañ mais ñoom ñooy ñi nga xamante ne nii ñoom ñoo yor pouvoir bi léegi imposer lool jaaree ko ci médias yi miin loo ko nit ñi dugal seeni loi teg nag ne société bi lii la alors ko ñoom ñoom ñoo ko xaatal seen bopp imposer ko ñëpp mooy comme ñii rek ñoom ñooy wax ci turu ñëpp daal in naqulu ba pare naan ko ñun daal waxuñ ne ñun daal xam nga leen rek lañ lay wax in lu dëgg-dëgg ñun daal li ñuy wax ci sa mbir mooy illa taraka ba'du alihatina bi suu mooy gis nga gis nga boo deful attention mooy gis nga leen suñu yàlla yii nga naan moom ngay ŋàññ di leen wax naan baaxuñoo ay way yow ngeen yii waru ngeen koo jaamu ah ñu ngi lay artu de gis nga ñoom dinañ la dóor dinañ la dal dinañ la teg ay loo xamante ne ay mbugal yoo xamante ne nii mooy li nga xamante ne moo leen di dal moo mbugal moo xamante ne nii moom lañ lay dóor daal di lay ngadd mooy comme rek la gaay tiitloo naan la ha yow da ngaa repp jinne yi ha xamb yi ngay tudd ha laajal diw moom de jaaroon na moom de dootu ko waxati ay yu mel noonu loolu la loolu la quoi gaay na ko ñun daal ñu lay wax ci sa mbir mooy illaa taraaka lu dul ne yow daal da ngaa nekk koo xam ne gis nga suñu laaj ba'du alihatina lenn ci suñu yàlla yi bisu in mooy ne dina la dina la teg li nga xamante ne nii mooy ak ak ak am mbugal mu tar qaala seydina nuux nag alay seydina huud alayhi salaatu wassalaam leen inni ushidu la ne leen man de maa ngi seedeloo borom bi tabaaraka wa taala washhadu te yéen seede leen anni këne man bari'un dañ naa ba set wecc mimma tushrikuuna ci li ngeen di bokkaale ba pare di ma ko tëkkoo ma ne waa yow ngeen mooy <laughs> la Seydina Ibrahima waxoon waaye yéen waaye yow fayyul fariqayni bil amn waaye yéen daal yéen bokkaale seen borom léegi man maay ragal yéen ñi ngeen bokkaale yàlla mais yéen ñaari kuréel yi kan moo ci gën a yey ci sécurité mooy lool rek Seydina Nuux ne leen ma maa ngi jublu seedeloo borom bi tabaaraka wa taala waaye di loo di leen seedeloo yéen ñii seede leen kenn seen yàlla yu caaxaan yi ngeen di wax man dañ naa ci bët ba set wécc waaye ma ne man ma denc set ngeen naan malan léegi nag mimma tushrikun dañ naa ba set ci li nga xam ne moom ngeen koy bokkaale min duuni hii wëllif ko moom borom bi tabaaraka wa taala léegi nag fa kii duuni ay wo teg leen ay palan contre man léegi teg leen seeni plan lu leen fexeel leen ma aywa jami'an mbooleem seen yéen ñëma ah, yéen nag seen yàlla yi boole leen lu ngeen am ngeen contre man Huud ngeen seet summa la tunzirun te nag ginnaaw gi mooy kenn du leen xaare ah voilà mbir maa ngi noonu mooy acca def leen <laughs> waaye yow yéen ak seen yàlla yi def leen lu ngeen man léegi nag inni man mii Huud alayhi salaatu wassalaam tawakkaltu man de maa ngi wàkkeerlu dong ala llahi ci borom bi tabaaraka wa ta'aala rabbi di sama borom waaye wa seen yàlla yi même bu dee ne bañ ngeen ko ma maa leen koy waxat duutaat leen baaraam fi ngeen di bañ maa ko wax man huut ngeen naan ma lan ma min dabba amul lenn lu dukkat ci kaw suuf illaa huwa axirun bi nasiyatiha lu dul borom bi tabaraka wa taala mooy ki nga xam ne moo jàpp ci jubbu bi mooy li nga xam ne tupe bi mooy cest à amul dara loo xamante ne nii luy dukkat la ci kaw suuf lu dul ne boroom bi moo ko moom téye mbiram te ki nga xam ne moo ko noot amul benn lor bu koy laal wala benn njariñ bu koy am bu muy jote lu dul ne lool ci boroom bi tabaaraka wa taala dong lay neex te ko téye bu dul woon moom mu daal di alku da dul exister sax inna rabbi dëgg-dëgg sama boroom ala siratim mu ngi ci kaw yoon woo xamante ne nii mustaqim doo xamamte ne nii mooy ju coow waral leen di wax waaye nag bu ngeen du mooyoo faqad ablaghtukum yëg leen ne man daal jottali naa leen maa li nga xamante ne nii ursiltu bihi ilaykum moom lañ ma yebal yónni ma ko jox ma ko comme message ma daal di leen koy indil loolu de jottali naa leen ko wa yastakhlifu rabbi qawman ghayrakum te nag bu leen yaakaar ne yéen da a incontournable jàpp alhamdulillah jàpp na yéen ñii daal seen fii moom kenn du leen fi jële kenn manu leen a wutu yëg leen ne nag wa yastaxlifu rabbi sama borom nag tabaraka wa taala man Hud alayhi salatu wassalaam mooy daal di échanger soppi yeneeni nit jële leen fi indi leen fi qawman yeneeni nit ghayrakum yurut yéen wala tadurrunahu te bu boobaa du ngeen ko lor shay'an tus bu leen fi jëlee mais yéen seen nekk fi jàll jële leen fi lan ngeen koy lor du dara inna rabbi dëgg dëgg sama borom lépp rek xafiidun mooy ki nga xamante ne nii moo ko pekk te mooy ki nga xam ne moo koy saytu moo koy yaar walamma jaa su suñu boroom nag ne nii la fa ne woon di wax ak ñoom ñu koy weddee ko menacé walamma jaa bi nga xam ne ci la ñëwee nag amruna suñu mbugal ma nga xam ne moom lañ leen doon dig najjaynaa huuda ci la ñu muccale seydinaa huuda alayhi salaatu wassalaam walladina amanu maaha ak ñi gëmoon ànd ak moom bi rahmatin minna ci loo xam ne ci suñu yërmande koo xam ne ku tukkee ci ñun kese lañ leen yërëmee ci lañ leen muccale wa najjaynaahum ma daal di leen muccal min azab muccal leen min adabin ghaliz ci mbugal mu tar nga xam ne moom laa teg ña nga xam ne ñoo ko doon weddi mu ne wa tilkaadun loolu le waa aada ngoog seen nettalee ngoongu jahadu dañoo jalgati weddi di aayaati rabbihim seen aayaay borom de wa asaw rusula ñu mooy ay yonentam ndax ku weddi benn yonent moo ngi mel ni ñépp nga weddi alayhim salaatu wassalaam wu ñu topp nag amra mbiru kulli jabbaarin ñoo xam ne ay despote lañ doon réy réylu ci kaw suuf yàlla yi ñooñu daal lañ tàppoon topp leen def leen ay njiit wa utbi'u fi hadhihi dunya laana ñu tofale leen nag fii ci àddina toppale leen li nga xam ne mooy rëbbum yàlla wa yawmal qiyaama ak yawmal qiyaam la borom bi jokkale rëbbum fii ak foofale alaa waawee alaa yëgu ngeen ma yëgal leen inna aadan dëgg-dëgg waa kër aad kafaru weddi nañ rabbom seen borom alaa bondan lee aad sori nekk na lañu aad qawmi hud waa kër sayna hud wallahu ta'ala alam